xaasatan sayidi wa qurrata ayni salaahuddin wa jamii ahbaabihi wal muntasibin ginnaaw bi nga xamante ne sant nañu yàlla julli ci sayidul di sang-sang yi sayiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam inchaa allahu taala dañuy tàmbali téere boo xamante ne dafa am solo lool lool lool ci xam-xamu diine rawatina ci fànn gi nga xamante ne moom la ñuy wax tasawuf rawatina ci ñi nga xamante ne dañoo askanoo ci tariqata sayidi abul abbas ahmed tijani radiallahu anhu wa ardahu anna bihi te moom mooy ar raxiqul fi tariqati al qutb al maktum sayidi abul abbas at tijani radiallahu anhu bu cheikhul islaam wa barakatul anaam wa faxr aimmatul alaam sayidi wa qurrata ayni salahuddin attijaani radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa mattaana allahu bi dawaami mahabbatihi wa xidmatihi wa ataala allahu baqaahu maa sixati walsalaamata walcaafiya wa saqaana allahu min baxrihi bi acdami alkuusi wal awaani muy téere boo xamante ne euh, bu màggi njariñ la boo xamante ne mën nañ ni référence la boo xam ne dafa dajale mboolem téere yi nga xamante ne jot nañ ko bind ci tariqa bi mu nekk téere boo xamante ne téere bu yéeme yéeme la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee inchaa allah ba nga xamante ne képp koo xamante ne danga bëgg sóobu ci yoonu tasawuf rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci tariqa Seydi Cheikh Tijaani radiyallahu anhu wa ardahu an abihi maanaam ak jàppandal la gu yéeme yéeme ci ñoom te nekk loo xamante ne lu lu doy waar la ci ni nga xamante ne noonu la sang bi radiyallahu anhu warda an abi noonu la taalife téere bi mu nekk juróomi tom comme ni nga xamante ne incha euh, incha allah noonu lañ koy gisee euh, téere la nag boo xamante ne kon balaa ñu ci dugg comme dafay wax ci wàllu tasawuf faaw ñu wutal ko mbëmbëstal maanaam ab introduction wala préface wala introduction plutôt boo xamante ne dañ koy duggee ngir leeral yenn nag ci ay masala maanaam amaan na dina jël lu ëpp benn jotaay waaye daal bala ñoo dugg ci téere bi bëgg nañoo leeral masala yi nga xamante ne moom laa moom lañ war a lim incha allah masala bu njëkk bi mooy li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu tasawuf maanaam te loolu saydi salahuddin atijaani radiallahu anhu borom téere bi moom ci boppam bind na téere bu ñu tuddee alkanzu fil masaili suufiya muqaddima ba ca maanaam introduction wu téere booba danañu ko toxal wala bokk ñu am luñ ca toxal mu nekk loo xam te ne day wër-wërloo nekk loo xam ne lu général la luy tax nga comprendre a ilmu tasawuf maanaam tasawuf lan moo ko tax a jóg ak lu mooy lan réellement parce que ñu bëri dañuy dégg tasawuf defe ne tasawuf mbir la moo xamante ne xëy na dafa wuuteeg euh, euh, euh, li ñuy wax charia dafa wuuteeg sunna nekk maanaam ñoom daal dañ ko jàppe benn affaire bu spéciale boo xam ne loolu moom ñi xamul ñoo koy def waaye dinañ la wan ne la tasawuf en réalité maanaam du dara lu dul l'islam goo dund rek dundin gu sell loolu mooy tasawuf te loolu dinañ ci ñëw insha allahu beneen mbir bi nga xamante ne moom ci lañuy jëm maanaam mooy beneen mbir bi nga xamante ne dinañ ko leeral incha allah ci amaan na muy gën a gàtt nag bu njëkk bi bala ñoo dugg ci téere bi mooy li nga xamante ne dafa aju ci wax maanaam jaayante gi nga xamante ne moom la nit ki bëgg a dem ci yàlla di jaayante di dugg di dem ci tariqa yi di ko jël di jaayanteeg wàllu yi nitu yàlla yi di jël seeni tariqa loolu de cosaanam rek la ñuy wax ci alquran ak sunna mais loolu tamit dañ ciy gaaw duñ ci taxaw ndax ci biir téere bi incha allah raxiqul maxtum dina ci gën a ñëwaat ci e, buy wax ci chartu tariqa bi ak e, yeneen yi wàll dina ci ñëwaat ci loo xamante ne du jar peut-être ñuy attardé wu fii ci di ci guddal lool rawatina na li ñuy njëkke ak fa ñuy mujje maanaam mooy bi ma njëkk tudd masala bi ma njëkk a tudd te mooy li ma war a li ñu war a toxal incha allah ci ci euh, alkanzu fil masail suufiya maanaam muy muqaddima téeréem boobu radiyallahu anhu ak fi ñu war a mujje te moom mooy imam yu mag ñi nga xamante ne depuis génération yi à travers les siècles li ko dalee ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum ba ci jamono yu mujj yi ne ñooñu ay nit lañ ñoo xam ne dañoo sooboon yoonu tasawuf mu nekk loo xamante ne lu leer lay doon inchaa allahu taala buñ ci jógee mbir mi dana day leer nañ nañ nañ ba nga xamante ne ki nga xamante moom mooy aji diingat ji ñaari possibilité rek lay daal di mujj am incha allah possibilité bu njëkk bi moom mooy mu nangu dëgg gi wommatu su jootal boroomam subhaanahu wa taala gërëm sant yàlla bi nga xamante ne yàlla dëppale na ko ba mbir yi leer ci boppam ak ci xelam ak ci xolam mu wommatu topp ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yu mag yi di borom xam-xam yu sell yi di nitu yàlla yi nga xamante ne dañoo jaayanteeg seen borom te jegeñ ko radiyallahu taala anhum ñu topp ci seen ginnaaw ngir tamit maanaam mu topp seen ginnaaw ngir tamit xam ne inchaa allah loolu moom mooy li nga xam ne mooy yoon wi ko mën a jëmale ci texe àdduna ak àllaaxira te loolu moo koy mooy yoon wi nga xamante ne moom mooy yoon bi gën yelloo bi gën a euh, approprié pour mën ko maanaam euh, tax maanaam bala taxoon boroomam bindu ko subhaanahu wa taala te mooy mu di ko jaamu fu mu toll ndax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sama borom subhaanahu wa taala ne jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamu maanaam kon fu ñu toll su bu nekk dañoo war nekk ci jaamu yàlla ci loo xam ne day indi ngërëmal yàlla mu xam ne subhaanahu wa taala mu xam ne kon loolu moom moo ko mën a jox loolu mooy possibilité bu njëkk bi ñaareelu possibilité bi nag mooy malgré mbir mi leer gi muy leer ak feeñ gi muy feeñ mu continuer di diŋat ak di wane naan mbir mi day duute ak di wax yoo xamante ne eh, di wut ay layu caaxaan ba tax du nangu dëgg dañuy xam tout simplement que yàlla dafa nammul ci moom yiw al mahrumu man xurima wa man lam yaj'al allahu lahu nuuran fa ma lahu min nuur ku yàlla dafa lu leer doo am leer comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxee ci suuratu nuur d'ailleurs ci suuratu nuur subhaana rabbi allah Seydi euh, kon kon kon kon euh, lii moom mooy mbëmbëstal introduction bi nga xamante ne moom lañ fas yéene indi insha allahu taala euh, su ko defee ñu mën a dugg ci téere bi buñ ciy dugg ñu duggee ci ak esprit boo xamante ne day tax ba ay xëccoo yu dul jeex ay Euh, euh, convaincre maak yooyu yëpp du ci am maanaam dès le départ parce que leer na ci sa bopp ba pare am na yoo xam ne leer na ci sa bopp ba pare léegi li ci des rek mooy loo xamante ne ci fiq bi rek la aju comme si rek tey aujourd'hui tey euh, bu benn waaye doon ñëw naan téere fiq yi ngeen may indil ay risala ibn abi zayd ay muxtasar al-xuraqi ci mazhab xambali risala ibn abi zayd al-qayrawani ci mazhab maliki ay muxtasarul qaduri bu ci mazhabu xanafi ak ay ah, ah, ah, téere mën al minhaj ci mazhabu shafii rahmatullah alayhi ak yeneeni téere voilà yi ay téere fiq la yoo xam te ne gars yi rek ñoo ko fi teg mais loolu amul cosaan l'essentiel mooy ngeen dellu ci alquran ak sunna maanaam tey eh, il faut maanaam benn waay bu ñëwoon tey di poser question yu mel noonu eh, li gën a yemb mooy ñu leeralal ko ba mu leer ne imaam yi bind téere yi rahmatullah alayhim ñoom defuñu lu dul delluwaat ci alquran ak sunna euh, segg mbir yi xool li borom xam yu njëkk ñi ak ñu mujj ñi li ñu wax ba teg téere bu mel nii loolu rek mooy liggéey bi muy def su paree de ce après bu ñuy jàng téere yooyu noonu day maanaam xëccoo du fi am du fi nekk naan ay convaincre ak nangam nangam fii tamit loolu la loolu mooy waral ñuy def introduction bi téere bi sinon. ala kulli xaal li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku d'ailleurs buñ duggee ci téere bi dinañ ko xam mooy ne li imaamuna wa sayyiduna wa qurrata ayunina sayyidi salahuddin at-tijani radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bi wa saqaana allah min bahri bi azamil kuusi wal awaani li nga xamante ne moom la bind ci téere bi wallahi alazim doy na sëkk doy na sëkk ngir leeral waaye dafa nekk ne euh, lii ab mbëmbëstal la introduction bu général la boo xamante ne daf ñuy jariñ bare bare bare bare inchaa allah donte moom ci boppam ci téere bi def na benn introduction ci di wax ci wàllu googu waaye ngir rek bañ xëccoo ak yooyu moo tax ñuy indi ñun introduction bii ni yaakaar naa ni loolu leer na inchaa allahu taala wallahu taala kon léegi euh, ginnaaw ñu présenté suñu introduction bi ñu nar a def incha allah ci téere bi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy kon li ñuy toxal ci Seydi Salahuddin At-Tijaani radiyallahu anhu wa ardaahu anna bihi ci muqaddimam maanaam bi ne bi mu nekk ci al-Kanzu fil al as-suufiyya allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatih wal xaatim wa ba'du mu ne fannaasu samaniyata asnaaf minhum man araada dunya lid dunya wa minhum man araada dunya lil axira wa minhum man araada al axirata lid dunya wa minhum man arada al axirata lil axira wa minhum man arada al axirata lillah wa minhum man arada llaha lid dunya wa minhum man aradahu lil axira wa minhum man arada allah lillah ah, mu ne nit ñi juróom-ñett lañ juróom-ñett dafa am ñoo xamante ne àdduna dañ ko bëgg waaye seen objectif ci bëgg gi ñu bëgg am àdduna mooy àdduna kese ci am ñoo xam ne dañoo bëgg àdduna ngir mën jote ci ci àllaaxira am dañuy wut àdduna seen objectif mooy àdduna mais seen finalité du àdduna àllaaxira la loolu mooy ñaareel ni am ñoo xamante ne ci biir nit ñi dañoo bëgg àllaaxira gaa mais nag seen finalité bi yëpp boo gisee ñuy def yëf yoo xamante ne àllaaxira la leen jëme yëpp àdduna rek mooy seen finalité comme ñi nga xam ne masala tey bu ñu amee examen dañuy julli wala bu ñu amee problème daal dañuy julli wala yu mel noonu euh, am ñoo xamante ne dañoo bëgg àllaaxira mais ngir àllaaxira ñu bëgg àllaaxira di liggéey mais ñoom seen finalité yëpp mooy nan dem àjjana parce que aussi euh, safara foofu neexul waaw kon nañ dem nañ dem fat nañ dem àjjana loolu moo tax seen kër kër yëpp loolu la nañ dem àjjana mais ñoom seen objectif bi mooy c'est parce que àllaaxir lañ bëgg seen dund neex fa mu am beneen groupe boo xamante ne ñoom dañoo bëgg àllaaxira pour dem fa mbir ma neex foofa ce qui fait ñoom kon àllaaxira mooy seen objectif mais yàlla moo tax ñu bëgg àllaaxira voilà parce que dañ xam ne foofu boo fa demee ah foofu la soppee yàlla yi dëkk nekk ci aljanna et cetera maanaam yàlla daal la ñuy objectif am ñoo xamante ne dañoo bëgg yàlla maanaam yàlla ci bopp moom dañ koo sopp te yàlla la ñuy wuti ci mais bu ñuy wuti yàlla c'est parce que aussi derrière wut yàlla googu dafa am teraangay àdduna gu ci aju tey boo demee ba nga xam ne yéeg nga mu niveau yu kawe yi nekk sëriñ nekk kilifa tout ça aywa yi di la ziyaar si di la jox ay addiya nga fiqa xujja boo xamante ne laa yus alu an mislihi maanaam kenn du laaj moom mooy kan parce que dafa am ñoo xamante seen màggaay ci wàllu xam-xam ci diine ci fiqh ci tasawuf maanaam ci ci ci xadis euh, maanaam ci sellate gi ñu sell ak seen xam-xam rëy gi mu rëy tax na ba kenn du laaj ñooy kan tey par exemple euh, kenn du laaj mooy ñooy kan maanaam mooy kenn du laaj ndax ñu wóor nañu wala wóoruñu euh, ku mel ni tey imam malik tey ce que imam malik dañ naan ndax xujja la la maanaam ku ku mat déedéet imam malik dañ naan laa yus alu misli kenn du laaj kemam ku mel lu moom kenn du ko laaj ku mel ne imam ahmad ibn hanbal ndax imam ahmad ibn hanbal ngay laaj ndax wér na wala wérul ndax moom dëgër na ak siqa la wala du siqa ku dëgër ah, ku mat a wóolu laa ko déedéet yooyu kenn du ko laaj imam al buxaari ak ñeneen rahmatullah alayhim imam junayd radiyallahu anhu noonu la mel moom nee na suñu xamoon ne ci kaw ci eh, eh, ronu su asamaan si am na lu gën a tedd bii lay xam-xam li nga xam ne moom la ñuy waxtaane kon wax dëgg yàlla kon ñu daw nag maam moom la ñu waxtaanee ak suñu àndandooy maanaam suñu taalibe yi konoon doon ñu daw jëm ca xam nañ ni xam-xam yi gën a sell ci xam-xam bi gën a baax yi gën a tedd mooy xam-xam tasawuf ah, mu ne wa qaala cheikhu abdurrahman as-saqali rahimahullah kullu man saddaqa bi hadha al-ilm fa huwa min al-xaasati wa kullu man fahimahu fa huwa min xaasati al-xaasa wa kullu man abara anhu wa takallama fiihi fa huwa an-najmu alladhi la yudraku wal bahru alladhi la yunzafu mu ne Cheikh Abdourahman As-Saqali rahimahullah nee na képp koo xamante ne da ngaa dëggal xam-xam bi yow da ngaa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xaasa yi ñi nga xam ne ñoom ñu particulier lañ parce que nit ñi simple yi rek en général du ñu dëggal li nga xamante ne moom mooy waa maanaam wax yooyu noonu waa nitu yàlla yu mag yi di wax mu ne képp koo xamante ne nag comprendre nga ko maanaam wàllu yi bu ñu waxee benn affaire maanaam aarif yu ne yooyu ñoom seen wax yi ngay ngay comprendre la ñuy wax lan la ngay saisir sens bi yow nag da bokk ci ñi particulier ci biir ñi particulier amma boo demee nag bay wax seeni wax yow ci boppam di exprimer wu comme ñoom ni ñuy exprimer wu yow da ngay xam ne yow biddiw nga boo xamante ne kenn du ko dab kenn du ko peeg niki noonu géej nga boo xamante ne kenn du ko necc seydi Salahuddin radiyallahu anhu daane wa ida nazarta ila rijali suufiyat wajadtahum xamlata ulumi sharci fi kulli zamanin wa makaan wa minhum alxufaaz walquraa walfuqahaa walmuhaddisuun walmufassiruun walmujtahiduun walmujaddiduun falaa taxlu silsilatu min salaasil anana fi ayi ilmin min haadihi alulumi minhum fa lawlaahum maa wasala ilayna qur'aanun wala sunna mu ne euh, soo xoolee euh, nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo dund tasawuf dëgg nga xool leen danga leen di gis ne ñoom ndekete en réalité ñoom ñooy ñi yanu charia bi ci mboolem jamono yi ak mboolem place yi mboolem bër bi réew boo dem nag ñoom ñoo fa yanu xam-xam bi dëgg-dëgg ci mboolem xeetu charia yi mboolem xeetu xam-xam charia yi dinañ ñëw ci partie bi dinañ ci ñëw ca jeexital ga pour ñun ñu xam ne ndekete maanaam mu leer daal incha allah ci jeexitalu introduction bi ñuy defal téere bi euh, comme ñi nga xam ne ñoom ñooy qurra jàngkat yi ñoom fuqaha yi borom xam fiq yi muhaddisuun yi borom xam xadis yi al mufassirun ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam tafsir yi ak mujtahidun ñiy def ijtihaad maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy borom dëgg dëgg dëgg maam ñi nga xam ne ay yegg nañ degré ijtihaad ci fiq ci ci ci xam-xam ak ñi nga xam ne ñooy mujaddiduuna yi ñi yeesal jamono yi ja saa su ne saa ne jamono joo dem ña koy yeesal ponkal yi mbooleem jamono yi ba suñu jamono jii mboolem jamono yi ñoom ñoom la abul ñoom la waa tasawuf rek la du ñeneen neen ñeneen amul benn silsila boo xamante ne càllal la ci mboolem xeetu xam-xam xadis fiqh usul aqida siira naxu balaaxa fet demal demal maanaam mboolem xeetu xam-xam yi ah lu dul mais seen càllale la ñëpp di jaar obligé sinon càllale waa tasawuf yi la ñoom ñoo ñu toxalal mbir mi su dul woon ñoom xam-xam alquran du yegsi ci ñun sunna du yegsi ci ñun te lool dinañ ko leeral incha allah ci partie bu mu bi loolu pour mu leer ñu xam ne gars yi ñoom ñoo yor mbir mi sayyid salahuddin radiyallahu anhu ne minhum akabiru sahabat radiyallahu anhum kama dhakarahum al-hafiz abu nu'aym wa minhum al-khalifatu al-khamis umar ibn abd al-aziz wa minhum al-a'immatu al-arba'a wa minhum ashabu al-kutub as-sittah wa minhum al-imam al-ghazali was-suyuti wal-hafiz al-harawi wal-hafiz as-salafi wal-hafiz abu nu'aym wal-isfarayini wal-juwayni imam al-haramayn wal-razi wal-fayruzabadi wal-aziz ibn abd as-salam wal alusi wal bulqini wal xakim at-tirmidi wa ibnu xajar al-haytami wal imam an-nawawi wa gayruhum kathir xatta ibnu taymiya rahimahullah alladi yantasibu ilayhi xusuma suufiya alladi yantasibu ilayhi xusum xusumu suufiya سنده في العلوم ينتهي إلى سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذكر ذلك الشيخ محمد بن سلمان الروداني في كتابه سر الخلف بموصول السلف Eh, bokk na ci waa tasawuf yooyu ñuy tudd sànq ba tey mooy ponkalu saxaaba yi radiallahu anhum comme ni nga xamante ne noonu la alxaafis abu nuaym num ko waxe ah, te bokk na ci ñoom mooy juróomeelu xalifa bi hmm? saxaaba yu magi kon ñoom ci leen bokk waaye juróomeelu ki nga xam ne moom la ñuy wax alxaamisul ah xaamisul xulafa bu doon ñeent yee ñooy xulafa ar-rashiduna xaamisul xulafa ki ñu leen moo leen mën juróomeel mooy Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bokk na ci ñoom ñeent imam yi mooy imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim te lool dinañ ci ñëw ci partie bu mujj bi incha allah foofu dana leer nañ ne ñoom ñii ci imam tasawuf yi lañ bokkoon. asxaabul kutubu sitta borom juróom benn téere boo xoolee si maanaam seen sëriñ yi ay waa tasawuf yu te loolu dina leer incha allah nañ xool après nga xool seen mboolem càllale yi nekk ci seen téere yi càllale xadis yi imaamu waa tasawuf yi nga ci gis jàlli yan mu leer nañ nañ nañ nga xam ne kon ñoom ñii ñii ñooy seen ay sëriñ ñooy seen ay royukaay ñoom ñooy seen toppwaay ñoom la ñuy bàkk di leen kañ mais ci seen yoon la ñuy ne Euh, bokk na ci al imam al kenn du ko waxaale te dinañ ci ñëw incha allah as-Suyuti rahimahullah moom it kenn du waxaale te dinañ ci ñëw Hafiz al Harawi <laughs> kooku tamit kenn du ko waxaale euh, euh, al asbahani d'ailleurs xilyatul awliya comme li mu wax foofu moom la ko defee al isfarayini noonu rahmatullahi alayhi mooy imam al ak papaam ñoom Abu Muhammad al-Juwayni rahmatullahi alayhi ñoom ñoom ñaar imam ar-Razi Fakhruddin ar-Razi moom tam kenn ko imam al-Fayruz Abadi moom borom xam-xamu luqa bi ah moom mooy borom qaamus bi dictionnaire bi ah al-Izz ibn Abdussalam mooy sultanul ulama mooy le prince des savants imam al-Alusi borom Ruuhul Maani comme moom ci boppam ni mu ko préciser ci ci Ruuhul Maani ne Naqshbandi la ci tariqa. moom al-Bulqiini sëriñu al-Xaafis ibn Xajar moom la imaam al-Xaafis ibn Xajar rahimahullah di wax euh, Cheikhul Islam al-Xakim at-Tirmizi moom kenn du ko waxaale al-Xaafis ibn Xajar al-Haytami rahimahullah moom it kenn waxaale wul ay mbiram imaam an-Nawawi moom tamit borom maqasid tasawuf bind na sax téere ci bu mu tuddee maqasidu tasawuf bu ak Riyaadu Saalihiin par exemple da ngay gis ne ci tasawuf la ko bind et cetera euh, ak ñeneen wa xayruhum kasiir mu ne ba ci Ibnu Taymiya bi nga xamante ne moom la euh, waa euh, maanaam ñuy xuloo waa lay waa nga xam ne ah, moom càllaleem yi ci xam-xam dafa dem ba jeex ci Sayyid Abdul Qadir Jilaani radiyallahu anhu te loolu ak Cheikh Mouhammad ibn Salman ar-Rawdaani ci téere bi ñuy wax Silatul Xalaf bi Mawsuudi salaf bi nunu ko moom ci boppam Ibnu Taymiyya daf koy wax ci man mu al fatawa comme ni nga xamante ne incha allah dinañ ko leeral bu ñu yegsee ci ba bële nga xamante ne moom lañ doon joñu sànq mooy parti bu mujj mu ne kama allafa cheikh ibnu taymiya nafsuhu risalatuhu as-sufiyyat wal fuqara ah tabaul manar sanata 1928 euh, zakara fiha makanat as-sufiyyat bayna al-ulama wa athna alayha kulla sana mu ne comme ne moom ci boppam moo ko tudd moom ibnu taymiya bind na benn téere tudd as-sufiyyat wal fuqara ñu tabaw lu manaar maanaam édition am na almanaar bu en l' année 1928 lañ ko defar tudd na ci place yi nga xam ne moom la foofu yi am ci diggan ci biir borom xam-xam yi mu tagg leen képp mu ne Seydi Salaahuddin Radaraan mu ne amma man nataqa bi ulumihim wa abara anhum mawajidahum wa nashara maqamatahum wa wasafa axwaalahum qawlan wa ficlan bacda alsaxaabati ridwanullahi alayhim falxasanu albasri wa ali ibn alxasan zeyn alcaabidin wa ibnuhu muhammad albaqir wa ibnuhu jaafar alsadiq wa uways alqarni wa harum ibn xayaan wa malik ibn dinar wa ibnu dinar almadini wa cutbata algulaam wa ibrahim ibn adham wa alfudayl ibn ciyaad wa daawud altaai wa sufyaan ibn uyayna wa abu sulayman addaaraani wa abul fayd dunnuun almisri wa sari ibnu almughallis alsaqati wa bishr alxaafi wa maaruf alkarxi wa yusuf ibnu asbaat wa abu zay wa abu yazid albistaami wa sahl ibnu abdullah altustari wa abulqasim aljunayd والحارث بن أسد المحاسبي والسمرقندي والجوزجاني والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي وغيرهم كثير رضي الله عنهم أجمعين ci siècle yu njëkk yi léegi lay wax ñi nga xamante ne yamuñu ci nekk ay nitu tasawuf comme niñ ko xamee xam nga parce que am na ñoo xam ne daf leen leer ni ñii ay nitu tasawuf lañ am ñoo xamante ne ah, yamuñu ci nekk nitu tasawuf bokk ci biir tariqa yi mais dañ cee ràññeeku di wax ci seen waxee seeni xam-xam di exprimer wu seen ay xaal yi ñu nekke di yëkkati maanaam eh, moo mawaajid mooy li nga xamante ne moom mooy li ñuy yëg mooy seen extase yi ñuy nekkee Euh, seen yëg-yëg yi di tasaare seen maqaama yi di wax ci seen maqaama yi ba pare di melal seen xaal yi maanaam seen état yi ñu nekk état d'âme yi ñu nekke ci moo ci def ko ci seen ay wax ci seeni ak seeni jëf ñi nga xamante ne def nañ ko ginnaaw saxaaba yi ridwanullahi alayhim mën nañ ci citer exemple yu bari ah. mu joxe ci à titre d'exemple Hasan al-Basri Ali ibn Hasan Ali ibn Hasan euh, euh, Hussein ibnul xuseyn la zeynul abidin mooy zeyn ah, boroom xam-xam yoo xamante ne ñoom ñëpp dañoo ràññeeku ci xam-xam sharia mu ne qaala al imam alghazali rahimahullah innahu fardu aynin id laa yaxlu axadun min aybin aw maradin illa al anbiyaau alayhim assalaam mu ne al imam alghazali imam mooy xujjatul islaam abulhamid alghazali rahimahullah di imam bu mag di ki nga xamante ne imam la téeréem yi comme euh, almustashfa nga xamante ne euh, référence la ci usul fiqh niki noonu téeréem yi alwasit euh, ak yu mel noonu ay référence lañ ci maanaam fiqh ci boppam ci mazhab shafii nga xamante ne yi mazhab shafii rahmatullah alayhi ci wàllu fiq yëpp day wërwërloo ci imam al-Ghazali rahimahullah moom lan la wax ci xam-xamu fiq ci xam-xamu tasawuf nee na innahu fardu aynin naanam xam-xamu tasawuf kat faratay ràññee la waaw lu tax mu nekk faratay ràññee lan moo tax xam-xamu tasawuf parce que xam nga tasawuf day tax nga sellal sa biir ah, euh, nga sellal sa jikkoo sell loolu tasawuf loolu lay liggéey ñëpp xam nañ ko day tax nit ki am tazkiya maanaam laab sell ci biir ci zahir ak ci baatin surtout ci baatin bi donc loolu li aju ci wàllu googu mu ne c'est parce que nit ku nit dafa dul mucc ci ayib ayib boo xamante ne maanaam ayibu xol ak ayibu jikko ki noonu du mucc ci feebar maanaam feebaru jikko ak feebaru xol lu dul yenent yi alayhim salaatu wassalaam moom la Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu doon wax ci masalikul jinaan noonu amma tasawufu amma tasawufu fa fardu ayni la dal Ghazali bi duni may ni voilà mooy ci imam Ghazali rahmatullahi alayhi gis nga moom eh, mm, wax ji la doon junj boobu wax bi Cheikh Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu indi fii moom la doon junj mu ne qaala Shazili imam Shazili rahimahullah radiyallahu anhu mu ne man lam yataxalxal fi ilmina hada mata musirran ala al kabair képp koo xamante ne dugguloo nuuruloo xuusoo ci suñu xam-xam bi da ngay génn àdduna fekk da ngay nuur ci ay bàkkaar yu mag kon xam nga loolu farata la loo xamante ne day tax nga mën a mucc ci bàkkaar yu mag moo tax imam al-Ghazali rahimahullah wax ji mu wax ne ay ayni la fard xam nga fardu ayni mooy loo xamante ne kenn mënu ko defal keneen maanaam faratal la goo xam ne comme tey maanaam julli ak woor xam nga julli munoo ne gars yi bu heure julli jotee rek na ngeen ma jullil man après dana ma wàcc déedéet du mën ne même ci naturellement nii rek am na yoo xamante ne faratay ràññee la maanaam faratay jëmm la kenn ku ne yaa koy defar sa bopp lu demee nekk lekk lu demee nekk naan nelaw euh, euh, nooyi yooyu kenn mënul wax eh, booy nooyi nga nooyil ma wala booy booy lekk nga lekkaaleel ma voilà loolu de façon mbay ni ñoom xam nañ bu baax problème boobu euh, jarul ma koy détaillé léegi lii tax nga man a mucc ci bàkkaar te bàkkaar yu rëy ku ci mucc parce que bàkkaar yi gën a rëy mooy bàkkaaru xol yi te nit ki su soobul ci tasawuf bàkkaar yooyu la dul mucc cheikh salahuddin radiyallahu anhu mu ne wa ma min ilmin illa wa yaqa'u al-istighnaa'u anhu fi waqtin ma illa ilmu at-tasawuf fala yastaghni anhu ahadun fi waqtin min al-awqaati fa fardu aynin ala kulli ahadin at-takhallus min al-muhlikaat kal-'ujubi wal kibri wal riyaai wal xasadi wal xadabi wa shahwatil batni wa shahwatil farji wa afaatil lisaani wal buxli wa xubbil jaahi wa xubbil maali wal xuruuri wa tuulil amal mu ne amul benn xam-xam lu dul dina am benn jamono joo xamante ne da nga ciy doylu da nga naan bon instant bi soxloomu ko ba mu des xam-xamu tasawuf ndax kenn du maanaam woomal wëllif ci maanaam wëllif euh, xam-xamu tasawuf ci benn waxtu looloo tax nag kon mu ne faratay jëmm la faratay ràññee la comme nooy ni mel ni nooy yi mel ci nit noonu la mel amul benn jamono boo xam te ne da naan mën naa bañ nooy nooyi fokk ngay nooy respiration fokk muy am farata nii tasawuf noonu la mel par rapport a yéen xam nga lekk ak naan sax farata lañ ak nelaw mais day am jamono yoo ko dul soxla mais al xam-xam tasawuf ci biir xam-xam yi noonu la mel comme ni noy yi mel comme ni noy yi mel par rapport ak yeneen farata yi ci yeneen xam-xam yi parce que nit ki euh, ala kulli xaalin day soxla dafay war di maanaam fexe ba mucc ci lépp loo xam ne day alagaate comme lu demee nekke euh, aaw jëf mooy di émerveillé ci sa bopp maanaam yàlla may la benn capacité wala benn man-man wala yooyu nga yéemu ci yow ci sa bopp naan voilà euh, man maay ngandu way comme genre yooyu ak kibru rëy rëy mooy xeeb maanaam mooy bañ dëgg ba pare xeeb ka ca ne wala boog la tax nga bañ dëgg ga mooy ka ko détenir moom nga xeeb bu fekkoonte ne keneen ci keneen la dëgg ga juge di ko nangu mais ki ki kii dëgg gi juge ci moom yow kooku ci boppam maanaam nga amul ci moom benn considération loolu moom moo tax ak ngistal lu demee nekk ngistal mucc ci dañ ci war a mucc yëpp ay bàkkaar yu garaaw la yoo xam ne dañuy yàq ay jëf dañu koy dañu koy màbbal ak ngistal mooy ngay def wala ngay bàyyi ngir wut considération ci xoolu nit ñi ak iñaan iñaan mooy nga bañ maanaam eh, eh, nga bëgg xéewal gi di toxoo di jóge ci keneen ñëw ci yow maanaam xéewalu keneen nga gis ko ci moom nga bëgg nag mu toxoo ci moom ñëw ci yow loolu moom Euh, te am na yu ko gën a garaw euh, comme unité ak unéñéñe euh, léegi mu am alxadab mooy mer bu tar maanaam gaaw a mer lu ñu wax nga mer di mer ngir sa ngir sa bànneexu bakkan kese maanaam nga mer tout simplement am parce que voilà parce que da nga jàpp ne yow yegg nga foo xam ne tu te voilà tu t'es pris pour quelqu'un boo xamante ne de toute façon kenn warul a merloo kenn warul def loo xam ne dafa contraire ak say bëgg-bëgg voilà dañ laa war di jox considération so ngay mer ngir loolu maanaam di mer voilà euh, wuute nag mer bi nga xamante ne la koy waral mooy ay xaqi charia la ñu màbb boobu mer moom baax na mais su dul loolu euh, mer euh, day daal nekk loo xamante ne gis nga sikk la maanaam sikk problème la waaw ba pare tamit mer dañ koy contrôler donc yooyu yëpp xam-xam bay tax nga mën cee mucc mooy tasawuf ak lu demee nekke bànneexu biir de telle sorte que ngay contrôler li ngay lekk li ngay naan et cetera bu daganul rek nga nga bàyyi bu xaraamee rek nga bàyyi et cetera ak yoo xamante ne euh, euh, tamit aussi naka ngay fexe ba sa bànneexu biir yi doo ko maanaam doo bàyyi rek parce que bu la sa bànneexu biir yi nootee euh, say jëf maanaam bu boobaa après xam nga rek nelaw yi mooy bari bu nelaw yi bare après voilà jaamu yàlla gi néew ak bànneexu pëy maanaam mooy koo bànneexu pëy mooy koo xamante ne lépp loo xam ne dafa aju ci pëyam maanaam mooy euh, plaisir sexuel moom nu moom moom daal euh, amu ci benn contrôle maanaam dafa am ay pulsion yoo xamante ne mënu ko contrôler loolu pour mucc ci ak musiba yi nekk ci làmmiñ yooyu nag bari nañ wax lu dul dëgg jëw hmm, et cetera wax lu sa yoon nekkul wax lu amul njariñ ah, mbel mbel ci yoo xamante ne taxu ko waaw yooyu ah ak yeneen ak ak lu buxlu mooy nay nay nay waaw parce que sama alal ji ma fexe ba am ko ak ni ma ci ne ngeen bëgg ma jël ko rek di ko dépenser parce que loolu aussi euh, day indi day indi benn genre euh, maanaam nangoo jël sa alal di ko dépenser fu maanaam fu baax li yàlla bëgg bu yàlla soxlaa yonent bi sallallahu soxla diine ji soxla tariqa bi soxla et cetera nga nangoo jël joxe ko ngir yàlla te yàlla rek tax bu nit ñi soxlaa nga nangu jël ngir yàlla te yàlla tax nga bañ a nay loolu euh, hmm, mooy loolu euh, ak xobbul euh, jaax mooy bëgg dara daraja bëgg ku la yëkkati ku la fonk ku la jox considération et cetera xobbul maal bëgg alal ah, alal rek nga jéng rek jëm ci affaire adduna yi ak alxuruur woru woru nag problème bu rëy rëy la yu nganda nganda nganda la boo xamante ne bokk na ci gën a jafee mucc waaw alxuruur asalaamatu min alxuruuri min asaabil umuri fi duhuri wala boog la amru rabbi asaabul umuri loolu la Sëriñ Tuubaa wax radiyallaahu anhu gis nga euh, mucc ci ayib ci ci woru maanaam woru mooy illusion mooy defe ne lii lii la fekk du loola ak tuulul amal maanaam di bëri looy mébét yooyu yëpp maanaam xam-xam yay tax nga mën cee mucc loolu dafa nekk lu war mu ne kama seydi salahuddin radiyallahu anhu mu ne kama an isti'mal al munjiyat min hadhihi al afati huwa fardu aynin aydan ka tawbati wa sabri wa shukri wa rajai wal xawfi wa tawaaduci wa zuhdi wal waraaci wa sumti wa tawakkuli wal ikhlaasi wa sidqi wal mahabbati wa shawqi wal unsi wa ridaa wa qasri al amali wa xubbi al mawti voilà euh, mu ne comme ni nga xamante ne tamit euh, jëfandikoo yii tax nga mën a mucc ci problème yi nga xamante ne moom la ñuy doon wax sànq maanaam moom lañ doon wax léegi nii rek nga fexe ba mucc ci problème yooyu loolu tamit di fexe ba xam nan ngay def ba mucc ci yooyu di jëfandikoo yooya lay tax nga mucc loolu tamit dafa bokk ci faratay faratay ràññee la moom tamit loo comme lan mu ne comme tuub di delluwaat ci yàlla di rëccu sa bàkkaar yi dellu ci yàlla voilà fexe ba doot ci dellooti ak di muñ wa sabr muñ wa shukr di gërëm yàlla sa xol di sant yàlla di gërëm ci xéewal yu mag nga xamante ne moom nga nekk di jàllar bi ko su bëggee ngoon gi guddeeg bëccëg gi ak di yaakaar raja yaakaar yàlla yaakaar ko ak xawf ragal ko nag waaw ragal ko aussi ak tawaadu di toroxlu wàcc sa bopp ak zuhdu mooy di dëddu àdduna wala waraaw sàmm voilà a zuhdu ak al ñoom ñaar presque benn lañ mais sauf que li leen wutale mooy zuhdu dëddu àdduna mooy nga euh, euh, am am maanaam li nga xamante ne moom mooy mbiru àdduna yi bu la maanaam bu la dëgmalee yow doo ko jox sa xol maanaam yow ci sa loxo rek lay nekk ci sa poche yi ci sa euh, ca banque ba ci terrain yi ki et tabax yaa ngi fee yépp yaa ko moom mais sa xol yàlla rek a ci ne voilà maanaam mu nekk am ko ak nga bañ ko am moo tax maanaam da tax loolu day waral maanaam dëddu àdduna googu day waral nga dëgmal sa borom subhaanahu wa taala waraaw sàmm nag sàmm sàmm mooy day tax ba ngay gën di def jaamu yàlla yi maanaam yow léegi da ngay gën di jublu dëgmal àllaaxira dëgmal borom bi subhaanahu ngay gën di sàmm maanaam ba tax tamit maanaam yu yu xaraam yi maanaam Euh, zuhdu da ngay dëdd yu xaraam yi waraaw da ngay gën di jublu ci yi nga xamante ne ñooy yi gën a baax kii gën a baax c'est-à-dire bu am lu dagan amee li gën a dagan ngay gën a yittewoo asumtu noppi di bañ a bari wax maanaam noppi wëlif lépp lox parce que noppi tamit du du tout le temps lu positif dafa am noppi yu positif ak yu négatif noppi wax lu baax moo gën noppi waaye noppi nag ci gannaaw ba nga waxee lu baax ba pare voilà di bañ a loolu sa yoon nekkul noppi daal wëllif lépp lu dul yàlla voilà noppi wëllif lépp lu dul yàlla wa tawakkul wiiru ci yàlla tamit jox ko sa bopp ak ah, al ixlaas sellal sa jëf yëpp nga di ko sellal ngir yàlla wa ko nga dëggu sa digganteeg sa borom sa digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam digganteeg Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu digganteeg ñeneen ñeneen ñi maanaam ak mbokk taalibe yi mbokk jullit ñi digganteeg mbokk maanaam voilà ñëpp rek ak almaha di dëggu tamit ci si wax ci say jëf ci say doxalin ci say xaal sa lépp nga dëggu ci ak almahabatu cofeel am cofeel gu tar gu wér ci yàlla yonent bi sa alayhi wasallam Seex Ahmad Tijaan radiyallahu taala anhu et cetera ak nit ñu baax ñëpp nit ñu sell ñi nga bëgg alquran bëgg xadis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xam-xam et cetera ak shawqu shawqu mooy cofeel gu tar goo xamante ne day mel ne luy lakk xol maanaam euh, euh, shawqu mooy da nga xër voilà ci mbir mi voilà nga xam da ngay am cofeel gu tar ci li jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ak al unsu wéttaliku maanaam ngay wéttalikoo yàlla voilà nga wéttalikoo yàlla euh, war rida ak ngërëm di gërëm lépp lu yàlla dogal rek nga gërëm ko kontaan ci wa qasrul amali ak di néew ay mébét maanaam ay projet yoo xamante ne yu dul jeex nga nga koy néewal maanaam sa projet yëpp di tourner autour de yàlla yàlla rek